المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaa bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi yeggale fi nga xam ne moom lañu yemoon ci eh, tafsirul qur'an bu suratul ma'aarij ñi ngi bi weesu fi borom bi subhaanahu wa ta'ala ginnaaw bi limee ay doomu aadama wala bokk bi mu waxee doomu aadama ak mi nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala bindee ci cosaan mu am ay wàññeeku yoo xamante ne dafa nekk ci moom waaye mu tax ne wax ne wàññeeku yooyu noonu ñu ñëpp am nañ ko illal musallin illaa ba mu des illaa ndere al musallin ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi julli ñi maanaam jullikat yi al musallin wala boog ñu ne al musallin dëgg-dëgg jullit ñi euh, loolu nag moom mooy euh, kon waxoon nañu ci suñ jotaay bi weesu euh, ci baatu yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci aaya boobu nga xam ne aaya bi ngënk la euh, wax nañu li nga xamante ne moom mooy almusalluuna fii li nga xam ne ne moom mbooloo la ci almusalli ci almusalli yi mooy aji julli ji wala jullit ci jullit jullit piir comme niñ koy waxe wax ne ki nga xam ne moom mooy taxawee julli mooy almusalli yi Euh, ñu wax nag ne euh, baat boobu kon ci euh, ismu fa'il la maanaam mooy kii def la acteur la mooy aji jëf la mooy sujet la ci ki nga xamante ne moom mooy mooy bu tukkee ci as-salaat xam na ci lañ ko xare as-salaat mooy julli waxoon nañ ci jotaay bi weesu wax yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim ci cosaanu baat boobu nga xamante ne moom mooy as-salaat te moom mooy julli moom mi nga xamante ne moom mooy kenewu diine ji waxoon nañ ne li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wax ne mi ngi jóge ci addu'a mooy ñaan maanaam mooy ñaan te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne moom mooy huwal ibada maanaam ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla wala boog ci beneen jàng ci beneen euh, aaya mu ne ci beneen euh, euh, hadis mu ne muxul ibada mooy yokku jaamu yàlla li nga xamante ne tamit moom moo aju woon ci buntu ñaan Euh, wax nañ ngëneel bi nga xamante wala boog li nga xamante ne moom moo tax ñaan nekk julli ci lépp maanaam ñuy wax ne foofu la baat bi jóge te dëgg la ne moom mooy cosaan bi comme li nga xam ne noonu lañ koy waxee insha allahu taala euh, gisoon nañ tamit ci wàllu euh, julli rapport wala lien maanaam li ko lëkkale ak li nga xam ne moom mooy baatu as ak al ak al wusla maanaam moom mooy ak jokkoo ak jokkale ak jokk li nga xamante ne moom mooy li leen lëkkale te loolu moom mooy kon jokkoo mooy connexion connecté ci dara maanaam lëkkaloo ak dara loolu mooy euh, mooy euh, ñu kon foofu la jóge gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom lay euh, impliqué ci jokk gi nga xam ne moom la nit ki di jokkoo ak boroomam subhaanahu wa ta'ala gisoon nañ tamit li nga xam ne moom lañ ci doon wax ci wàllu al musa waxoon nañ tamit ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waxoon nañ ne mi ngi jóge ci as-salawaan Euh, nga xamante ne ñaari salwu yi la mooy salwu moom mooy li nga xam ne mooy li nekk ci digg ginnaawu nit mooy fi yaqu yamar ciij bi di comme ni nga xamante ne noonu lañu gise woon ne fukk wala boog juróom-ñetti mbir yoo xamante ne ñoom atte euh, euh, des maanaam bañ a dee dafa nekk ci ñoom ginnaaw bi borom bi subhaanahu amee sañ-sañ am kattan ci ne moom rek moom muy dund maanaam te dund moom rek maanaam dundam amul fa mu tàmbalee te amul fa mu yem Euh, te it bépp dund ci dundam la jëlee ak dund moom borom subhaanahu wa ta'ala mu am li nga xam ne moom la defal doomu aadama maanaam mu mu mu mu defal mbindeef yi euh, ak dund maanaam kon dund yi di di am ci mbindeef waaye dund googu nag da du sax euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala day am fu mu koy yemale waaye nag dafa am juróom-ñett yoo xam ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ci namm-nammam ak sañ-sañam ak kattanam. Euh, ak xam-xamam moom dafa àtte ne yooyu moom ak dee am ci ñoom moom mooy euh, juróom ñett yi te muy yi ñu waxoon ci jotaay bi wees euh, te bokk na ci lu ñu tuddee al ajab mooy ñaar mooy yaxu yamar kiic mooy coccyx ci tubaab mooy fi nga xamante ne tey bu nit doon am geen foofu lay saxee loolu nag moom mooy comme germe muy saal bi nga xam ne ci lépp luy luy luy sax rek foofu lay saxe ba nga xamante ne comme niñ gisee woon euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, ci lool ci la saxale woon moom aadama alayhi salaatu wassalaam euh, comme ni ko borom bi waxee ne ambatakum minal ardi nabata ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moo leen ci suuf si ak sax moo tax moom dañ ko bindee ci suuf maanaam moom moom aadama ak ndox muy ban li ñi ne ñi ci des nag dañ bindee ci ndox moomee nga xamante ne maanaam moom lay wax ne xalaqakum min ma moom la leen bindee ci ndox Eh, kon eh, eh, loolu mi ma daafiq comme ni nga xam ne loo xam mooy ndox muy jañu kon loolu ñi nga doomu aadama yi kon dañoo wuuteeg seen maam ci buntu boobu ci wàllu cosaan waaye daal ala kulli xaalin yaxu yamar ci googu même ñi nga xam ne bu ñu yowmal qiyaama bu nit ñi dekki ci yaxu yamar ci googu la ñuy dekkiwee yowmal qiyaamati kon kenn ku ci nekk bu uh, bu taw boobu amee comme niñ ko gisee woon ni samaniyatun hukmul baqa'i yamha min al xalq wal baqina fi hayzil adam te humul arsh wal kursiyyu naarun uh, wa jannatun uh, kazal ajbu wal arwaahu wal lawhu wal qalam maanaam muy juróom ñett yooyu nga xamante ne ñoom ñooy des mooy arsh ak kursiyyu ajana safara yaxu yamarki ruux yi ak al lawhu ak al qalamul mahfuz Euh, mu ak lawhul mahfuz yooyu ñoom ñooy yi nga xam ne euh, seenu dund am du du du jeex seenu am du jeex borom subhaanahu wa ta'ala nag moo ko nammee noonu su amoo su ko nammee woon neneen neneen lay deme euh, kon loolu moom mooy li nga xam ne wax nañ ko ci julli ñi ne mi ngi jóge ci maanaam li muy tekki ci lugha mooy at-ta'zim mooy màggal ñeneen ñi li muy tekki moom mooy at-taqarrub mooy jeg jege comme niñ ko gisoon sharh masriya Euh, naka noonu euh, euh, wax nañu ne ci ar-rahma la jóge muy yërmande wax nañu ne ci lazima maanaam lay tekki mun na sala wastala maanaam mooy loo xamante ne dafa takkoo maanaam ne julli nit ki daf koo war di takkoo te daa iman wax nañ tamit ne mi ngi jóge ci almusalli bi nga xamante ne moom mooy kii ñaareel ndax almujalli mooy ci jë jiitu almusalli mooy ci ñaar ñaareel bi kon gisoon nañu tamit ne arab yi dafa am fukk ñi nga xamante ne ñoo raw bu ñuy rawante fas dafa am fukk yi nga xamante ne euh, ñoom la ñuy jox ne yéen kat euh, dañoo am ay ay tur yu ñu leen jox euh, te gisoon nañ ni ñaareel bi mooy al musalli kon loolu ci la ñuy wax mooy kon cosaan bi léegi nag waxoon nañ ci suñu jotaay bi weesu moom la ñu ne ngëneel man li tax ñuy wax julli ne moom mooy al musalli mooy ñaareel bi ba tax ñu as-salaatu ñu tuddee ko noonu. Euh, te bu ñuy xool yenn yi ci nag ci eh, istiqaaq yi maanaam ne foofu la julli xare yenn yi ci ñoom euh, ku mel ni imam an-Nawawi euh, rahimahullahu taala daf koy bañ ngir ne dafay wax ne sallaytu la ñuy wax waaye kenn du wax sallawtu ndax bu ñu waxee ci comme ni ci as-salawaan la wala bokk ci yeneen ak yeneen yi nga xam ne moom lañu wax ne la jóge yu ci bëri da ngay gis ne dafa am xarfu bi nga xamante ne mooy ci cosaan bi waaw bi waaye nag loolu bu boobaa tontu bi nga xamante ne moom lañ ciy wax mooy ne dañuy ne eh, loolu dàqontewul ak ne waaw bi cosaan la ci lu tax parce que même boo xoolee alquran julli bu ñuy bind as-salaatu ci julli dañuy bind saat laam waaye dañuy def waaw boo xamante ne lif ko aj lañ ciy teg maanaam kon waaw googu nga xam ne ci cosaan bi la bokk maanaam ak eh, taamar bu tax mooy taagu tëju eh, kon loolu moom mooy day wane ni eh, kon eh, waaw boobu eh, cosaan la ci et wala boog mën na cee nekk cosaan comme ni nga xamante ne noonu la feeñee ci yaxi alquran léegi nag mu des kon julli moom mooy keno diine mooy li nga xamante ne mooy jaamu yàlla bi gën a màgg comme ni yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe ne i'malu walan tahsaw wa'lamu anna xayra a'malikum as-salah ci xadis bu nekk ci ñaari saxiix bu imam al Bukhari ak bu imam Muslim rahmatullahi alayhima mu ne na ngeen jëf te xam ne doo leen teg jëf yëpp waaye na xam ne li gën ci jëf yi nga xamante ne moom ngeen di jëf moom mooy julli kon seen mboolem jëf yi jëf ji nga xamante ne mooy bi ci gën moom mooy julli te ginnaaw bi nga xamante ne moom la ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala digal ci ne ñu jaamu ko moom kese daal di koy sellalal suñu jëf yi ne wa ma umiru illa li ya'budu allaha mukhlisina lahu diina hunafa li nga xam ne moom la ci teg moom mooy wa yuqimu salah maanaam ñu taxawal julli maanaam te kon julli moom mooy li nga xam ne ginnaaw ngëm yàlla mooy li gën a foor mooy li ëpp doole euh, te moom la borom bi subhaanahu wa taala tamit di wax naan bi mu ne alladhina yu'minuna bil ghaibi daf ni wa yuqimu salaa wa na salaa maanaam euh, ñi nga xam ne dañoo gëm euh, ak kumpa maanaam dañoo gëm ci kumpa ak gëm ci gëmee ci xol gëm li nga xam ne moom mooy borom bi subhaanahu wa taala waaye ginnaaw ba mu wax loolu def ci teg ñi dañuy taxawal julli kon loolu day wane ni julli moom mooy li nga xam ne mooy li ëpp doole ginnaaw gëm yàlla dugg gi nit ki di dugg ci lislaam euh, te loolu tamit euh, moo tax euh, julli moo tax bi ñu laaje yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu daan ne daal di koy wax daan ne ayyul imaani afdal maanaam ngëm yàlla yëpp ban moo ci gëm gën mu ne mu ne shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ah, ah, summa ay mu ne ah, as-salaatu li awwali waqtiha wala as-salaatu li waqtiha ci yeneeni riwaaya mu ne ñu ko lan mooy ci gën ci jëf yi lan mooy ngëm maanaam lan moo ci gën mu ne mooy nga seede ne amul maanaam baatu seede yi baatu laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga saxal ko ci sa xol dëggal ko gëm ko wóolu ko incarné ko di ko doxe ne mooy li gën waaye ginnaaw loolu mu ne eh, ñu ne ko lu ci tegu mu ne mooy julli ci waxtu wi maanaam eh, ci yeneen i riwaaya li awwali waqtiha ci njàlbeenu waxtu wi kon eh, loolu day wane ni julli moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a màgg mooy li gën a rëy ci jaamu yàlla yi te julli dafa dajale jaamu yàlla yëpp yi nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla yi am yëpp julli daf koo dajale julli dafa dajale yeneen yi nga xamante ne ñooy ponk l'islam yi comme ni mu nekkee ci hadith sayyidina Abdullah uh, uh, ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ba tey mu sax ci ñaari saxiix yi ak ci sunan yi ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dafa ne buniya al islaamu ala xamsin shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaat wa itaai zakat wa siyaami ramadan wa hajji baytillahi al haram liman istata'a ilayhi sabila maanaam mu daal di wax ne kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy juróomi eh, ponk l'islam mu ne l'islam de dañ koo tabax ci juróom juróomi ponk maanaam kon ñooy keno yi nga xamante ne moom la ñu taxawalee l'islam te moom mooy seede gëm dëggal wóolu ne amul benn buur boo xamante ne nekk dëgg-dëgg yelloo nañu jaamu ko wala koo xam ne dëgg-dëgg nekk na koo xam ne eh, buur la bu ñu war a jaamu wala book koo xam ne jaamu ga dana jariñ ñàkk gaa jaamu ga lore wala buur bi nga xamante ne moom mooy def mooy dindi moom rek moom moo am sañ-sañ ci di tëral atte ñu nangu ko ba pare mu daal di dàq ne lii bu ko kenn def ñëpp war cee wommatu toroxlu ci ci loo xamante ne duñ ci sañ bañ wala boog ñu est-ce que euh, euh, euh, wala boog ñu ci toog di di di di di ci am luñ ci xalaat wala boog seen gis-gis buñ ciy joxe maanaam kenn amul sañ-sañ di tëral nit ñi atte ci loo xamante ne moom ci sañ-sañam rek lay jógee kudul Allah mooy buur yàlla subhaanahu wa ta'ala kon nag waaye nag ki nga xamante ne moom mooy lañ war a jaamu kon ci dëgg kooku rek la mooy Allah waaye nag ñu seede tamit ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la buur bi yabal ngir mu jàngal ñu nan lañuy ñuy jëfewee laa ilaha moo lool loolu mooy muhammadu rasulullah mu ne loolu moom mooy euh, ponk bu njëkk bi ñaareel bi ci des moom mooy iqaam salaat taxawal julli ñetteel bi mooy ita zakat joxe azaka ñeenteel bi euh, ci yenn riwaaya yi dafa jiital siyaamu ramadan maanaam woor weeru koor waaye ci beneen riwaaya dafa jiital xajju bayt maanaam aj euh, néegu yàlla bi waaye ci yeneen waaye mu ne liman istataa ilayhi sabila ñu képp koo xamante ne mën na yoo mën na am na benn yoon rek bu mu man ba mën a dem eh, aji eh, ci sartam yi mu daal di koy def eh, ak woor weeru koor kon juróom yooyu ñoom ñooy ponk ci lislaam kon ñu gis ne julli moom nag daf leen a dajale ñoom ñëpp ndax julli képp koo xamante ne day julli loolu mën ngaa képp koo xamante ne day julli loolu moom mooy ne mën ngaa gëm maanaam saxal ci ne kooku kat gëm na yàlla Euh, comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne euh, man sala salatana euh, wa akala zabihatana wastaqbala qiblatana fa fa fa huwa al muslim lahu ma lana wa alayhi ma alayna ci xadis bu nekk ci ñaari saxiix yi ba tey mais yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne da ngaa jublu xibla mam da ngay julli suñu julli ji ba pare daal di lekk suñu rend yi maanaam ni ren ñun ni ñuy rendee ñun julli ñi ngay rendee noonu di ko lekkee noonu Euh, ba pare nga daal di euh, di jublu suñu xibla maanaam jublu suñu xibla ba pare euh, mu ne loolu de bu boobaa kook yow julit nga la lañu ñu ñeel moom moo la ñeel maanaam li nga xam ne moom mooy mooy mooy ay ngëneel yi ñuy am ak faveur yi nga xam ne moom la ñu am war a bokk droit yi nga xam ne moom lañu ñu war a am ci dëkk bi maanaam en tant que ay jullit maanaam droit yooyu la ñëpp a bokk te jullit ñëpp ko bokk loolu maanaam bu boobaa da nga ko am yëpp lépp luy xàq rek du jullit daf lay ñeel. maanaam daf droit yooyu da nga koy daal am waaye nag day daal dangay ngay nekk tamit koo xamante ne lépp lu nu war ñun jullit ñi daal di war tamit kon loolu moom mooy eh, eh, tegtale loolu ak xadis bi nekk ci eh, sun musnad imam ahmad ak ni naka noonu noonu la nekkee ci sunan mu saxix imam muslim ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi ala al-jami' xadis sayyidina jabir bi radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wa ne mu ne al ahdu alladhi baynana wa bayna shirk wa bayna euh, wa bayna al kufri wa shirki as-salah li nga xam ne mooy euh, li dox suñu diggante kóllëre yi nga xam ne rëdd bi nga xamante ne moom moo dox suñu diggante ak ne ak nekk ci kéefër ak tamit nekk ci bokkaale mooy julli kon loolu moom mooy wane julli maanaam solo bi nga xamante ne moom la am solo te képp koo xam ne dafa bëgg a jokk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ba pare melo woo jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy jikko yu rafet yi ñoom melowoo jikko yi nga xam ne ñooy jikko yu mat yi naka noonu sori mboolem li nga xam ne moom mooy dund gu naqari ak gu xat ak gu métti gi nga xamante ne moom la nit ñi ñi ñëpp daf di dund ci seen xol maanaam di am ak coon ak xat-xat ci seen xol euh, di am lu leen di naqari ak di leen di metti ci seen xol yi loolu képp koo xamante ne bëgg na cee mucc faw mu nekk koo xamante ne day euh, matal day julli est-ce que maanaam ñun wolof comme bariwul lu ñuy wax ñun wolof yi eskay waaye nag dinañ ko wax ci jot ci ci ci ci euh, euh, xaal bi ne ñun bi nga xamante ne moom la ñu jël julli daal di wax ne melale ko comme ki nga xamante ne moom mooy melawu jullit bi ki nga xamante ne moom la ñuy wax al mu'minul muslim al muqin ki nga xam ne moom muy ki wommatu ci boroomam subhaanahu wa ta'ala te toroxlu ci te gëm ko dëgg dëgg ngëm naka noonu tamit mu nekk ki nga xamante ne Euh, dafa euh, dafa wommatu maanaam euh, dafa wommatu ba pare mbir mi nekk lu ko wóor diggante mag boroomam subhaanahu wa ta'ala mu dëgëral ko kooku moom la ñuy wax ci wolof jullit maanaam nga xamante ne kon te jullit maanaam mi ngi jóge ci baatu julli comme ni nga xamante ne noonu lañ gisee baat yooyu nga xamante ne moom lañ doon wax ci suñu jotaay bi weesu te ñu fàttali ko ci suñu njaal benn jotaay bi moom mooy ne as as salaatu li nga xam ne moom mooy cosaan bi ak wax yi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim ne loolu moom mooy baatu julli foofu la jóge te loolu moom mooy cosaanam suñu leen xoolee ñoom ñëpp dinañu seetlu ne euh, julli dafa nekk loo xamante ne euh, dafa euh, dajale mboolem melo yi nga xam ne mooy melo yu mag yi te jëpp ko kon kon bu boobaa dañuy daal di xam ne ki nga xam ne moom moo melo yooyu yëpp wala ki nga xamante ne moom moo fas yéenee melo woo yooyu doonte matagul ci moom kooku moom la ñuy wax jullit maanaam mooy ki nga xam ne moom mooy kii julli dëgg-dëgg maanaam kon euh, julli julli euh, loolu mooy dayoom léegi nag li nga xam ne kon moom mooy euh, aaya bi borom bi subhaanahu wa ta'ala daa di wax illal musallin ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi julli mu wax ci kon ngëneel gi nga xam ne moom la ñooñu ñëpp amee te ñooñu ñoom ñooy ñi jokkoo si seen borom subhaanahu wa ta'ala ndax gis nañ ni ci sila maanaam ci bu jugee ci as-silatu ak al wuslatu ak al mooy kon jokkoo jokk yegg jokk ak jokkoo maanaam loolu yëpp day daal di nekk kon li tax ñu daal di koy wax euh, ñuy wax jullit bi jullit euh, loolu nag melo woowu nga xamante ne kon dafa mat ci nit ki nga xamante ne dafa gëm boromam subhaanahu wa taala saxal ko dëggal ko naka noonu di wéy ci ay waawam di wombatu ci kanamam te di toroxlu ci moom te lépp loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala wax na ne loolu la moom mu ne noonu la bu nee du noonu mu ne du noonu ndax kooku moom mooy jullit bi Euh, loolu nag mooy ki gëm te dëgg ci ngëm gi loolu moo tax kon euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daan ni fii ñi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, di wax fii bim naa illal musallin ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi li nga xamante ne moom la ci namm kon moom mooy ñi nga xam ne dañoo amee maanaam mooy ahlul iman maanaam ñi nga xamante ne ñooy boroomu ngëm li nga xam ne nag moom moo tax boroom xam-xam yi wax ko rahmatullahi alayhim wax nañu dëgg bi nga xam ne ci lañ ko wax ndax ne borom bi bu ñu xoolee aaya yi nga xam ne moom la ci borom bi subhaanahu wa ta'ala teg yëpp comme ni nga xamante ne dinañ ko gis insha allah melo yi nga xamante ne moom la ci tudd ci aaya yooyu yëpp day la maanaam jullit bi moom ki nga xamante ne dafa melo woo bu diggoo nekk pire pire jullit day daal di nekk ki nga xamante ne day toroxlu day melo woo melo yii yëpp maanaam melo yii yëpp ndax kan ki nga xam ne mooy al mooy ci wommatu aji wommatu ji ki nga xam ne mooy al mu'min mooy aji gëm ji waaye al musalli mooy aji julli mooy aji julli moom lañ naan jullit waaye nag euh, wolof yi dañoo jël melow yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala melalee jullit ñi naka noonu mu melalee ko way gëm ñi ñi nga xam ne dañoo wommatu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye melowoo ragal yàlla ak toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, ñu daal di jël baat bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu leen melalee ci alquran ñu melalee ko kooka te muy melaw yi nga xamante ne melalawu matale ci mbooleem melo yi nga xam ne mooy melow mbaax ak yiw a teranga moo tax ñu wax ne est-ce que ñun wolof yi bi nga xamante ne ci lañ jëlee melo woowu ñu daal koy melalee eh, ñu melalee ko ñooñu euh, kon euh, mu ne illal musallin ba mu des kon jullit ñi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy julli kon ci maanaa bi nga xamante ne moom la ñu wax mooy maanaa bii nga xam ne moom moom moom moom la ñu wax euh, li tax nag borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di wax ni doomu aadama wax li nga xamante ne moom moo nekk ci moom yëpp ak li nga xamante ne noonu la ko tuddee ba noppi di wax ne ñi nga xamante ne eh, eh, ñoom ñooy eh, ba mu des ñii mooy ne daf fekk ne julli moom mooy ngën ji jaamu yàlla mooy jaamu yàlla bi dajale lépp comme ni ñu ko waxee léegi dafa dajale juróomi ponk yi kon wax nañ nga xamante ne noonu la dajalee ngëm li nga xamante ne moom mooy ni mu dajalee julli mooy moom ci bopp moom mooy julli te ci biir dafa am xeetu ñaan yëpp comme ni nga xamante ne naka noonu mboolem maanaa yi nga xamante ne moom la ñuy wax ne ci xaqiqatul lughawiyya ne ci làkku arab loolu moom mooy cosaanu jullit ne baatu julli loolu mooy cosaan bi yii ñu fi wax yépp maanaam buñ ko xoolee day daal di am ci biir julli mooy toroxlu ci kanam borom bi subhaanahu wa di sàkkoo jegeñ lu borom bi di ko ñaan di euh, euh, di di di di euh, di ko màggal mooy at-ta'zim ba pare di sàkku yërmande muy ar naka noonu tamit julli day jox def ci xolu nit ki ak yërmande naka noonu tamit gisoon nañ tamit ne euh, yeneen melo yi nga xamante ne moom la ñu mooy jokkoo gi euh, ak tamit ne julli moom mooy ñaareelu jaamu yàlla gi loolu kon mu nekk loolu naka noonu takkoo gi ndax nit ki nga xamante ne day julli day takkoo borom bi subhaanahu wa ta'ala dafay nekk comme ci benn xadara boo xam ne ci lay ne loolu moom moo tax xadara borom bi subhaanahu wa ta'ala boo dee buñu déggee ñu koy muy péeyu yàlla bi maanaam mel ko ci julli maanaam ndax képp koo xamante ne dafa nekk ci biir julli eh, ni muy nekkee eh, nga xamante ne lépp day daal di da koy sori lu dul borom bi subhaanahu wa taala mu jàmmaarloog moom comme ni nga xamante ne noonu la yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam ne al musalli yunaaji rabba ki nga xam ne mooy julli day déeyaaleeg boroomam subhaanahu wa taala nga xamante ne fépp fu mu taxaw bu taxawee di jàng alquran di wax maanaam borom bi subhaanahu wa taala di feeñal ay kàddoom ci làmminam naka noonu surukooyee muy toroxlu ci kanam borom bi subhaanahu wa taala di ko sàbbal di ko màggal naka noonu su sujjoo su yëkkati ko naka noonu dégg na wax ne borom bi mi ngi dégg te dina nangul ñépp ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy sant te naka noonu bu sujjootee euh, noonu muy toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala euh, ak yeneen yi nga xamante ne moom mooy yi ci des yépp benn ku ci nekk mu koy toroxlul ba pare di ko ñaan maanaam di ñaan ci kanamam borom bi subhaanahu wa taala te di ko won ak yaakaaram loolu yëpp kon da ngay gis ne kon euh, julli mboolem liñ ci wax ci baatu làkk arab nga xam ne moom mooy maanaa lughawiyya bi loolu yëpp daf ciy daal di ñëw waaye julli kon dafa am maanaa bi nga xamante ne tamit moom mooy maanaa shar'iyya maanaam muy xaqiqatun euh, shar'iyya moom moom maanaam borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ni nga xamante ne noonu la ñuy euh, leeralee maanaam di wax di dëxalee julli maanaam di wax ne baat bi muy définition bi ni nga xamante ne moom la ñuy wax ci julli moom mooy aqwalun wa af'alun muftatahun bit takbiri wa muhtatamun bit euh, taslimi bi shurutiha maanaam moom mooy euh, muy muy euh, julli moom mooy ay jëf ak ay wax yoo xamante ne day dañ koy ubbee kabbar naka noonu maanaam af'alun wa aqwalun maxsuusa maanaam kon ay julli ay wax la ak ay jëf yoo xam ne yu jagoo la yoo xamante ne dañ koy ubbee kabbar muy kabbaru xarmaa bi mooy allahu akbar naka noonu dañ koy tëjee ak taslim muy sëlmal muy assalaamu aleykum waaye nag mu am nag ay ay charte yoo xamante ne moom lay àndal kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy julli ah, waaye nag tamit léeg-léeg laaj bi moom mooy ndax julli kon am na lu ñuy tuddee xaqiqatun urfiyya ah, xaqiqatun urfiyya mooy eh, tey su fekkente ne dafa am benn maanaa boo xamante ne moom lañ ko xame bu ñu waxee julli nit ñi duñu duñu dem ci xel mi eh, eh, ci loolu lay dem maanaam maanaa boobu nga xamante ne moom lañ koy xame te bu ñu waxee julli rek Euh, xel yi ci ci ci ci loolu lay dem waaye bu ñu xoolee baatu làkk bi ci boppam muy làkk arab ci cosaan maanaam baat bi euh, tekkiwut ko loolu ci cosaan waaye bu ñu ñëwee nag léegi ci nit ñi niñ ko xamee mu daal di amee noonu ndax baat bi euh, ndax julli am na maanaa mel noonu muy xaqiqatun urfi xaqiqatun lugha lughawiyya xaqiqatun urfiyya loolu bu boobaa dañ naan la waaw comme ni nga xamante ne noonu la amee bu fekkente ne ci xaqiqa shar'iyya bi moom xam nañ ko moom la ñu la wax léegi te loolu dafa mujj nekk xaqiqatul urfiyya maanaam ba nga xamante ne ci biir jullit ñi euh, seen wala urfiyya mooy jargon bi nga xamante ne moom mooy euh, mooy l'usage habituel mooy ne nii lañ koy faral di waxee ba bu ñu waxee julli sax maanaa bi nga xam ne mooy maana lugawi bi mooy baat bi lan lay tekki ci làkku arab ci cosaan sax da gis ne nit ñi euh, seen xel du ci dem ndax day dafa am nuñ ko xamee te loolu moom lañ wax léegi nii loolu nag bu dee ñun juli ñi noonu lañ ko xamee waaye ñeneen ñu dul jullit am na neneen nuñ ko xamee ñoom itam comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala doon wax yéefér yi bimu naan wa ma kaana salaatuhum indal bayti illa mukaan wa tasdiya maanaam di wax ni yi daal ñoom seen euh, julli wa ma kaana salaatuhum gis nga salaat la tuddee li ñuy def maanaam ne ñoom noonu la ñuy jullee maanaam ngir ne noonu la ñuy sàkkoo jegeeñ borom bi subhaanahu wa ta'ala bu ñu nekkee ci kaaba gi daan wër kaaba gi ñoom yéefir yi maanaam bokkaalekat yàlla yi euh, noonu li nga xam ne noonu lañ ko doon defee euh, moom mooy mu ne illa muka an lu dul wëlis maanaam muka mooy wëlis mooy jël sa ñaari baaraam yi dugal ko ci gémmiñ gi ba pare ëf maanaam mu daal di génne benn euh, maanaam wax maanaam ñu baat boo xamante ne day sew loolu mooy loolu nag moom lañ ñoom noonu lañ daan def xeetu mbiib lay doon maanaam moom lañ daan def buñ daan nekk mu ne watas di ak i tàccu kon xeet yooyu noonu ñoom de noonu lañ daan def ba pare loolu lañ daan tuddee julli euh, waaye nag loolu ci wàllu sharia loolu di julli waaye lool noonu aka bon boobu julli boobu xeetu jaamu yàlla moom moo bon moom moo ñaaw ndax loolu tukkeewul maa lahum biha euh, euh, bihi min ilm loolu day amul xam-xam boo xamante ne ci la jóge loolu tamit amul benn lay boo xamante ne Eh, eh, in yattabi'una illa zanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda comme ni ko borom subhaanahu wa ta'ala waxe ne loolu ñoom daal topp ñu lulul seen njort eh, lulul seen njort ak li nga xamante ne moom moo neex seen bànneexu bakkan yi ma nazzalallahu alayha min sultaan comme ni mu ko waxe tamit ne borom subhaanahu wa ta'ala ne yàlla wàccewul benn lay boo xamante ne day dëgëral boobu xeet maanaam seeni seeni xalaatin ak seeni doxalin li nga xamante ne moom mooy julli julli gi wér te moom mooy julli gi baax mooy bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala digle ci làmmiñu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax julli borom bi subhaanahu wa ta'ala moom moo ko jàngale euh, waaye nag daf ko jàngale ci jëf ak làmmiñu yenente bi alayhi salaatu wassalaam euh, ngir ne euh, dinañ ci ñëw insha allahu ta'ala bu ñuy wax ci wàllu julli ak ni nga xamante ne noonu lañ koy defe ak noonu lañ koy taxawale Euh, loolu dinañ ci ñëw incha allahu taala ci aaya yi ci tegu maanaam ci aaya yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci kanam incha allah kon julli borom bi subhaanahu wa taala def koo màggal def koo jox cër ba nga xamante ne kon julli mi ngi ci biir kon niñ ko waxee ngëm yàlla mi ngi ci biir waaye julli mi ngi ci biir waaye nag comme niñ ko gisee waaye naka noonu léegi mu daal di des bi ñetteelu ponk bi moom mooy mooy azaka azaka tamit dafa nekk ci biir julli ndax ki nga xamante ne moom mooy li borom bi subhaanahu wa taala wax ne wa mimmaa razaqnaahum yunfiqoon ci li nga xamante ne moom lañ leen wërsëgal moom dañ ciy joxe maanaam di ko jaarale ci yoon bu baax loolu moom mooy an nafaqa ndax mi ngi jóge ci nafaqa ul yarbu' maanaam fi nga xamante ne moom la euh, euh, junq bi di jaar euh, muy écureuil bi fi nga xam ne foofu lay jaar nga xam ne day jël am pax kàmb lool moom mooy nafaqa moom moo tax tunnel yi noonu la tudd tunnel moom mooy fi nga xamante ne foofu la ñu war a jaar canal loolu mooy naafiqo maanaam kon yunfiquuna mooy dañuy jaarale lu baax li ñuy def yëpp ci li leen borom subhaanahu wa taala wërsëgal dañ koy jaarale ci ay canal yu baax ci ay yoon yu baax bu ko defee ñu mën a yegg ci borom bi subhaanahu wa taala daal di def li nga xamante ne moom mooy loo borom bi subhaanahu wa taala borom bi nag li tax ñu wax aaye boobu ci bi ñuy wax ci wàllu euh, ci wàllu azaka ndax loolu moom lay tekki mooy li ñu wërsëgalal jaam yi dañ ciy génne azaka léegi nag li nga xam ne moom mooy wërsëg bi gën a rëy bi boroom bi subhaanahu wa ta'ala defal doomu aadama mooy dund gii nga xamante ne moom la nekk di dund ginnaaw yàlla dund gii mu nekk di dund di nooyi am wér yaram war a taxaw loolu ak xalam ak maanaam wér loolu noonu moom mooy xéewal di wërsëg bi gën a rëy ndax loolu moom moo conditionné yeneen yi ci des yëpp léegi nag loolu bu fekkente ne loolu mooy wërsëg gi gën a rëy lii la borom jël ci temps boobu nga xam ne moom la borom bi subhaanahu moom la la jox temps boobu euh, comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, ñi di waxe maanaam euh, suñu mbokk américain yu ni maanaam ñoom ñu naan time is money comme ni ñu waxe naan temps maanaam jamono maanaam waxtu loolu alal la maanaam alal la comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ koy waxe ba imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu mu ne man de eh, ànd naa ak ta waat nitu tasawu yi lu tolloog fukki at jànge naa ci ñoom ñett maanaam ci boo yooyu nag bokk na ci bi mu naan al waxtu ka sayfi illam taqta'hu qata'aka maanaam waxtu day moo jaasi ñoo yem su fekkente ne yow dogoo ko maanaam jëfandikoo ko dog moom ci boppam moo lay dog maanaam kon li nga xamante ne moom mooy waxtu woow nga xam ne mooy li gën a am solo ci doomu aadama mooy temps am li gën a précieux ci moom moom lay jël nag daal di ci génnee asaka maanaam daal di koy génne gis nga yunfiquuna dugul ko ci canal bu baax kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, kon bu boobaa julli foofu day daal di am euh, euh, maanaam maanaam day daal di taxaw taxawaayu asaka itam kon bu boobaa dañuy gis ne asaka day daal di duggaale ci biir naka noonu loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa daal di ci biir lool ngir leeral maanaa boobu ak xóot gi nga xamante ne moom la xóot ak nit ki alal gi nga xamante ne moom la mënoon am ci diggante boobu yëpp mu ne ko na nga ko bàyyi waxtu julli moo jot bàyyi ko nga toppatoo ma man yàlla nga nga jublu ci man maanaam loolu moom mooy comme fi nga xam ne moom lay wax naan ah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar mu ne am góor góor ñu dëgg dëgg góor te mat góor mooy ñi nga xamante ne muy góor yàlla yi ñooñu de ay gaay lañ yoo xamante ne laa tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah maanaam ñooñu de ak yaxantu ak njaay maanaam commerce ak maanaam njaay interaction euh, financière du taxaw mukk mukk mukk ba tax seen euh, mu yittewoo leen maanaam ba fàtteloo leen wala boog mu sàgganeloo leen tulaatul hihim bu leen sàgganeloo euh, ba ba nga xamante ne mooy zikrillahi ñu tudd yàlla di dellu ci borom subhaanahu wa ta'ala wa iqaamis salaati ñuy taxawal julli wa itaa'iz zakaati te ñuy joxe azaka maanaam kon euh, loolu moom mooy euh, ne kon euh, seen bu ñu amee alal itam wala boog fi nga xam ne foofu la ñu mën a amee alal julli bu jotee dañuy bàyyi lépp dem julli ji ndax loolu moom moo tax comme niñ ko gisi woon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni biñ ko laajee lan moom muy euh, jëf yi gën ayul amali afdal wala ayul imaani afdal al ayul amali afdal jëf yi ban moo ci gën mu ne mu mu mu wax ne euh, mu wax kon euh, jamu yàlla maanaam mooy nga gëm yàlla te doo ko bokkaaleeg dara léegi ñaareel bi ci des nag mu daal di wax ngay julli as-salaatu li waqtiha wala boog ci yeneen i riwaaya as-salaatu li awwali waqtiha muy julli ci waxtu wa wala bokk julli ci njàlbeen waxtu wi kon julli asaka mi ngi ci mooy nga joxe sa temps joxe sa doole joxe sa kattan joxe sa euh, man-man joxe sa lépp maanaam bàyyi lépp jox ko borom bi subhaanahu wa ta'ala ci jamono jooja naka noonu julli euh, koor mi ngi ci ndax ki nga xamante ne moom mooy julli du lekk du naan te day bàyyi lépp loo xamante ne dafa wuuteeg lu koy soriloo borom bi subhaanahu wa ta'ala te loolu ci jëmmi boppam moom mooy koor maanaam koor mooy bàyyi gi nga xam ne moom ngay bàyyi Eh, lekk ak naan ak sëy ak lépp loo xamante ne rek daf lay eh, da da da eh, daf lay daf lay yitteloo wëlif borom subhaanahu wa ta'ala mu nam mu am ay dayo ak ay daraja ndax koor ñi nga xam ne ñooy amma gi mooy nit simple yi ñooñu muy amma gi commun ñooñu yamul ak koor ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne dañoo yéeg di di jege borom bi subhaanahu wa ta'ala muy xaasay loolu nag bokkul ak ba tey koor ñi nga xam ne ñooy xaasatul xaasa ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a jege borom bi subhaanahu wa ta'ala te maanaam nekk ci moom Euh, kon euh, julli dafa am koo dafa koor mi ci biir ngir ne nit ki jamono ji muy julli day takkoo xol bi day takkoo borom bi subhaanahu wa taala mu dummóoyu adduna ak lépp loo xamante ne dafa wuuteeg adduna bi mu ne allahu akbar yëkkati ay loxom faxas na adduna ci ginnaawam ne li nga xamante ne moom mu ne boor buur yàlla subhaanahu wa taala allahu akbar yàlla màgg na maanaam li nga xam ne noonu lañ koy firee moom mooy yàlla màgg na donte bu ñu xoolee siixa bi af'alu tafdil la maanaam moom mooy euh, li ñuy tuddee superlatif absolu maanaam mooy euh, ne moom moo gën a màgg ñëpp loolu lay tekki waaye ma yàlla màgg na lañ koy firee li tax ñu koy firee nag yàlla màgg na mooy li muy tekki mooy ne mbooleem lu mën a doon adduna ak lu dul ak lu dul lu mu mën a doon lépp buñ ko dajalee teg ko ci kanamu yàlla zéro la maanaam du dara kon nag yàlla màgg na rek ngay wax maanaam moo gën nga jàppe ne maanaam li muy tekki mooy yàlla gën a màgg li muy tekki nag mooy ne boole mbiri bu nekkee ci kanamu yàlla yàlla dafa màgg màggaay boo xam ne lii ci des yëpp neen la lu dul yàlla neen la loolu moom mooy allahu akbar kon nag nit ki su fekkente ne kon loolu loolu kon maanaay koor day daal di nekk ci biir ndax moom yàlla ci koor daf lay jaral nga bàyyi lekk nga bàyyi naan nga bàyyi jote ak Euh, sa soxna wala sa boroom kër naka noonu nga bàyyi yenn bànneex yu baree bari naka noonu nga bàyyi bi wax lu ñaaw ak di def lu ñaaw nga bàyyi yu bari yoo xam xamante ne daanoo ko bàyyi xel nga bàyyi ko ngir jëm ni borom bi subhaanahu kon loolu moom mooy koor koor googu kon mi ngi ci biir julli naka noonu euh, mu des ponk bi nga xamante ne moom mooy juróomeelu ponk l'islam bi mooy xejjul bayt mooy ak kaaba bi loolu tamit mi ngi ci biir julli ndax li nga xamante ne moom mooy bu ñuy julli borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ni fa walli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarah euh, na nga jël sa sa jëmm ji sa jëmm ji wala sa xar kanam gi nga teg ko ci euh, ci wàllu kaaba gi maanaam ci xaaju kaaba gi kon loolu muy muy masjidil xaraam di juma ji nga xamante ne moom mooy juma gi ñu wormaal gi jublu goog ngay jublu ci borom bi subhaanahu wa taala di toroxlu ci kanamam di taxaw ci kanamam di rukoo ak sujjóot lépp nga koy def ngir ngir jëmmam moom borom bi subhaanahu wa taala euh, ba pare jublu ci kaaba gi te loolu moom mooy xajj baatu xajj li muy teg mooy alqasd loolu mooy luga maanaam lugatan xajj mooy qasd maanaam moom mooy jublu fenn maanaam dem jublu fa mais ànd ak ma attasim ànd ak euh, jublu foo jublu ànd ma ànd ak màggal loolu moom mooy xajja maanaam euh, dafa jublu foofa maanaam kon ànd ak màggal loolu moo tax aj loolu la ñuy tuddee xaj euh, te loolu nit ki buy jubli mi ngi koy def maanaam di jublu ci kaaba gi xajjul bayt mi ngi koy def di ànd ak kon di jublu ci kaaba gi ànd ak màggal boroom kaaba gi maanaam mi ngi màggal boroom néeg bi kon loolu day wane solo ki nga xamante ne Euh, moom la julli am solo ak màgg gi nga xamante ne moom la màgg kon nag léegi euh, kon lii moom mooy li nga xamante ne moom la julli maanaa yi yëpp daf koo dajale euh, léegi nag laaj bi nga xamante ne kon moom mooy laaj bi moom mooy bu ñu xoolee ko julli waa gëneel gi yëpp am na ko léegi ñu war dugg kon ci maanaa yi nga xamante ne moom moo nekk ci bu ñu xoolee aaya bi borom bi subhaanahu wa fi muy waxee fii nii ñeneen ñi ci des yëpp daf ne innal insana xuliqa halu'a maanaam innal insana la wax daan naka doomu aadama donte maanaam dañuy wax ne ak ah, lil jins la maanaam moom mooy de eh, xeet bi ci jublu wala boog mu jublu ci yéefir yi te fi nga xamante ne eh, waaye bi mu naan illal musallin ba mu des julit ñi li tax boroom xam-xam yi rahmatullahi ne moom mooy ahlul iman ñi nga xam ne ñoom ñooy boroomu ngëm waaye al imanul kaamil moo tax ñuy wax ndax borom bi subha mooy ngëm gu mat gi ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala bi muy wax kon fii jullit ñi fii li mu leen melale moom mooy ni mu melale ñi nga xam ne ñooy borom gëm yu mat yi ñi nga xam ne noonu la ko waxee ci njàlbeenu suuratul mu'minuun aaya bi nga xamante ne moom la borom gëm yu mat yi mu ne qad aflaha al mu'minuuna alladhiina hum fii salaatihim xaashi'uun maanaam nga xam te ne euh, boo xoolee melo yu baree bari yi lim foofu noonu ci aaya yooyu mooy jëmmi melo yii xamante ne moom la lim ci suñu aaya yi nga xamante ne moom la ñu war a tàmbalee inchaa allah te loolu moom mooy wane màggaay bi nga xamante ne moom la julli euh, moom la julli màgg ak ngëm maanaam ne ngëm dafa aju ak julli dañoo takkaloo ñoom ñaar munuñoo takkali koo comme ni yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith sayyidina Jaabir radiyallahu anhu bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi dim naan ne euh, ngëm yàlla ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla ñi euh, maanaam ne al ahdu alladhi baynana wa bayna al kufri wa shirki as-salat maanaam li dox suñu diggante dëgg dëgg rëdd boobu nga xam ne moo dox suñu diggante ak kéefër ak julli maanaam ak ah, moom mooy ngëm ah, ah, ak ak bokkaale mooy gëm yàlla kon képp koo xamante ne du julli maanaam li nga xam ne muy li gën a néew ci li nga xamante ne moom la ñu ko mën a wax moom mooy ni julli moom mooy ne eh, eh, kooku gëm yàlla matul maanaam te mi ngi ci kufru gi nga xamante ne lu mu néew néew mën nañoo wax ne kufru eh, kufru gu ndaw gi la maanaam mooy a kéeféer gu ndaw waaye nag ndax dana dugg ci kéeféer gu mag gi loolu nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne inchaa allahu taala bu ñu yegsee ci masala yi yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suñu aaya bi mooy njàngat yi nga xamante ne moom lañ ciy jëlee dinañ ci dinañ ci leeral maanaa yooyu maanaam maanaa wu julli ki nga xamante ne moom mooy mooy xukmu taariku salaa masala boobu nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom la ñu xamee ci masalatu xukmu taariku salaa masalatu attey ki nga xamante ne mooy ci aji bàyyi julli ji euh, naka noonu tamit euh, kon julli euh, julli dafa nekk loo xamante ne kon boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo dëppoo maanaam ci ci ci war gi nga xamante ne moom la war rawatina li nga xam ne mooy as-salaatul mafruuda as-salawaatul mafruuda mooy julli yi nga xamante ne ñoom ñooy farata yi moom mooy juróomi julli yi naka noonu juróomi eh, eh, eh, kon nga nga xamante ne borom bi subhaanahu kon fi mu doon waxe ne ngëm yàlla ngëm yàlla ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu gëm dëgg dëgg ngëm ñooñu tey texe nañ waaye li mu jëkkee ci seeni wax mooy julli te ba muy jeexal tamit daf ni dañuy julli mooy dafa wax ne Eh, alladhina hum fi salatihim khashi'una ñi nga xamante ne ñoom ci seen i julli dañuy toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala di teewlu li nga xam ne moom mooy seen digganteeg borom bi subhaanahu wa taala tey toroxlu ci kanamam maanaam kon foofu la jëkkee ba walladhina hum 'anil laghwi mu'riduna ba aaya jeex walladhina hum lizzakati fa'iluna ba aaya bi yegg mu ne walladhina hum 'ala salatihim yuhafizun moom la jeexalee comme ni mu jeexalee fii tamit bi nga xamante ne moom la tàmbali ci julli dafa ne illal musallin daana alladhina hum ala salatihim daimun maanaam nga gis ne kon foofu ci julli na tàmbalee waaye bi muy jeexal tamit dañuy walladhina hum ala salatihim yuhafizun fële mu daane ñee ñoom ñooy ndono yi ñi nga xamante ne kon dañuy tàmbali seen martaba yépp seen maqaama yépp seen mbir yépp dañ koo tàmbalee ci wàllu julli ci toroxlu ci kanam borom bi subhaanahu wa waaye ñu mu wax li nga xam ne moom mooy li aju ci seen mbir mu jeexalee ko daal ne walladhina hum ala salaatihim yuhaafizuun uh, ak ñi nga xamante ne uh, ñoom ñooy ci seenu uh, seeni ala salaatihim ala salaatihim yuhaafizuun ñoom de dañuy sàmmonte ak seeni julli maanaam dañuy sàmmonte ak seeni julli fii tamit mu daal di koy jeexalee ni ñoom ma daal bi mu waxee illal musallin ba mu des jullit ñi mu daal ne allaziina hum ala salaatihim daa'imuun mooy ñi nga xamante ne ñoom dañuy sax ci seen julli fii mu jeexale tamit ci ñi nga xamante ne ñoom dañuy sàmmonte ak seeni julli mu ne fële mu daal di wax ne ñooñu day ñoom ñooy eh, mu ne laa ulaa'ika humul waarisuun ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy ndono yi dëgg dëgg ñoom ñooy doon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñooy doon nit ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu sell ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu baax ñi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndono yi mbooleen ku baax ñooñu ñooñu mooy mooy ñooñu eh, fii tamit mu daal di wax ulaa'ika fii jannaati mukramuun ñoom de ñi ngi ci dana nekk ci biir àjjana yi nekk ñoo xam ne ne ñoom ñooy borom teranga yi ñoom ñooy ñi ñuy teral ñi kon ñu gis ne teranga gépp teranga mi ngi ci di sàmmonteeg julli naka noonu toroxtaange gépp toroxtaange alkade gépp alkade mi ngi ci bàyyi julli loolu moom moo tax bi borom bi subhaanahu wa ta'ala waxee ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit yu ñu baax ñi mu tudd yeneen yi alayhim salaatu wassalaam bi muy wax mu wax maam aadama alayhi salaatu wasalaam ak yent yàlla noox ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ñooñu la tuddee ñooñu la la tudd woon euh, ci euh, sooratu mariyam bi nga xam ne moom la tàmbalee saar bi ba muy jeexal fi nga xamante ne moom la wax ñi yenent yi alayhim salaatu wassalaam mu daal di wax ñooñu ñëpp euh, daal di daal di wax seenu ni nga xam ne noonu lañu ñu meloon ba pare daal di koy jeexalee ci melo yoo xam ne melo julli la daal di ñooñu de noonu lañ melo woon ak julli noonu lañ melo borom bi subhaanahu wa taala di toroxlu ci kanamam waaye nag mu daal di ciy jeexale ne mu daal di jeexale moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ci wax jooju daan ne fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wattaba'u shahawaati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa amana wa mu ne kon ñi nga xamante ne mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu ne fa xalafa min ba'dihim xalfun ci seen ginnaaw nag mu am ñu ñëw ci seen ginnaaw nekk seen ay ay doom ak seen ay sët maanaam ñëw ci seen ginnaaw ginnaaw yeneen ci yu baax yooyu alayhimu salaatu wassalaam nga xam ne borom bi nee na ñooñu la borom bi xéewale ci njabootu maam aadama ak ñi nga xam ne ñooñu la ñu yanoon ci kaw gaalu yent yàlla noox bi alayhi salaatu wassalaam ah di nekk ay njabootu maam ibrahima ismail ak ishaqa maanaam ak sayyidina yaquba ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw seen ginnaaw mu ne ñooñu ñëpp nag ñi ñëw seen ginnaaw nag nekkoon seen njaboot ñooñu fa xalafa min ba'dihim xalfun ñenn ñu ñëw seen ginnaaw mu ne adaa'u salaat dañuy neenal julli ñoom meluñu comme seen maam yi nga xamante ne danoo fonkoon julli di sàmmonte ak moom ñii ñoom dañ koo neenal adaa'u salaat wattaba'u shahawaat ba pare ñuy topp seen ay bànneex maanaam ngir ne julli képp ko li maanaam julli euh, borom bi subhaanahu wa taala euh, dinañ ci ñëw ci jàngat yi insha allahu taala mu daal di wax melo julli yi fii maanaam mooy ni ku manqué julli maanaam ku ku ku ku ku bàyyi julli ku doyadal julli da ngay daal di doyadal leneen lépp ci diine ji naka noonu da ngay topp sa bànneexu bakkan bu boobaa sa bakkan daf lay noot euh, comme li Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon ne julli daal moom mooy li ëpp doole ci diine daan nag euh, fa man dayyaaha fa huwa lima siwaaha adya mu ne képp ku ko neenal nag li maanaam leneen lu dul julli ngay gën a neenal ku neenal julli rek leneen lu dul ngay gën a neenal maanaam kon Euh, loolu moom mooy euh, julli euh, am solo goog nga xamante ne moom la am solo foofu mu ne kon nag ñooñu moo tax mu ne mu daal di wax ñooñu ne ñooñu de ak beewte ak sànkute moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy dajeel kon naka noon dañuy tugg ci xur wo nga xamante ne mooy xuru safara gi ñuy wax gaj yi mu ne ñooñu moom foofu lañ leen di sànni Euh, ngir euh, ne seen maam yi dañoo baaxoon nekkoon ci yoon bu baax wane exemple bu baax nit ñi yaakaare leen ko waaye ñoom ñuy neenal julli di ko doyadal ba pare di topp seen bànneexu bakkan yi euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne day wane doole gi nga xamante ne moom la julli am ak it ne li tax borom subhaanahu wa ta'ala indi ko fii te dool mooy melo yi ñi nga xamante ne ñooy ñi mat ñi ñooy melo yi ndono yi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yeneen ti alayhimu salaatu wassalaam doon ki nga xam ne mooy seen kilifa di sangu-sang yi imaamul xaramayni qiblatul arwaahi sayyidu saadaat sayyiduna wa rasuluna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam euh, naka noonu euh, julli bi nga xamante ne nag am na julli boo xamante ne moom nit ki mën na koy di def saa su ne dafa am julli bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ko wutal waxtu comme ni nga xam ne noonu la waxee ne inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta naka julli dafa nekk loo xamante ne dafa war ko woy gëm ñi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi gëm Euh, mu nekk kon farata boo xamante ne dañ ko wutal ay waxtu waaye nag mu am julli gi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala wutalu ko waxtu wutala ko dëxal xattaa ba amul jamono joo xamante ne dañ ko ciy wala boog mu xaraam maanaam comme ni nga xamante ne julli farata yi moom daa iman dafay maanaam bu toggoo bu tegoo ci sa loos amul waxtu wu muy nekkee lu xaraam waxtu woo xamante ne tamit dañ ko ciy sibe nga fay ko ci waxtu yi ñuy wax naan bu jant bi day jóg wala bu jant bi day so buñ julli wala diggu njolloor wala boog bu yu mel noonu yooyu yëpp julli farata bokku ci boobu moom da nga koo war a fay maanaam amul ne ah comme jant baa ngi jóg naa xaar ba mu jóg ma doog a julli déedéet da ngay julli jamono jooju waaye tamit li nga xamante ne euh, moom mooy euh, julli euh, bi nga xamante ne ah, ah, moom am na beneen julli na boo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo yoonal daf koo teg te di wane gi te loolu al musalluuna yi nga xamante ne ñoom lay tudd ne illa al musalliin ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy julli ñi nga xam ne julli melo ci ñoom te dañ koy saxoo dañ koy takkoo maanaam loolu ñooñu dañuy daal di duggaale ci biir te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li leen gën a jegeñal borom bi subhaanahu wa taala te dina leen di leen teg ci péeyu borom bi subhaanahu wa taala di leen jeexal ci péey ba ba nga xamante ne duñu ñu di ko borom bi subhaanahu wa taala te julli googu moom mooy bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko njëkkee moom ak malaaka yi mu njatt leen ñoom ñëpp amul kenn ci ñoom malaaka yi koo xamante ne dana bàyyi julli googu ñoom ñëpp dañ koy def waaye tamit lépp loo xamante ne borom bi bind na ko dafay julli comme ni nga xamante moom mooy di julli ci ci xeetu julli boobu te loolu moom moo ko njëkkee moom borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moom moo wax jalla min qaa'ilin subhaana mu ne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mu ne e mu ne naka buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak malaakam yi yusalluuna musuñu den te duñu den di julli ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam borom subhaanahu wa ta'ala naka jekk maanaam day julli te musul den di julli te du den di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy malaaka yi tamit borom bi noonu la leen jattee ba mu bañ munuñu ko sañ a teggi faw dañuy nekk daa iman di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggu ci ngëm googu ngeen xam ne gëm ngeen ko kon na ngeen di julli waaye ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci yi nga xamante ne farata la képp koo xamante ne dund na ba dee te musul julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ne am na te xam ne war na maanaam kooku noonu moom kenn mënu koo muccal maanaam loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne ay farata la yoo xam ne lu mu bon bon yàlla dana la laaj ndax mës nga koo def ne serait-ce que benn yoon ci sa dund muy julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yooyu la bokk baatu laa ilaha illa allah ci yooyu la bokk euh, kon baatu alhamdulillahi ci yooyu la bokk kon dafa am maanaam day nekk loo xamante ne dafa nekk loo xam ne farata la lu mu benn yoon waaye ki nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moo ko gën a takkoo kon euh, euh, euh, ko ki nga xamante ne moom moo ko gën a takkoo kooku moom mooy daa ki nga xamante ne moom mooy gën a jege borom bi subhaanahu wa taala bi gën a jege ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli kon maanaam boobu julli moom julli la boo xamante ne tamit nit ki bu ko saxoowee day day day daf koy saxo moom julli yi maanaam ci ci anam yu wuute yi li tax nag ñu daal di wax ne képp kenn mi ngi julli julli googu mooy li borom bi subhaanahu wax ne alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu ya'lamu bima yaf'alun mu ne xanaa gisuloo ne yow sama yow yow sama yenente bi yow sama soppe bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisuloo ne borom bi subhaanahu wa taala mboolem ñu nekk ci asamaan yi suuf si dañ koy sàbbaal naka noonu picc yi bu ñuy tàllal seen laaf yi ñoom ñëpp dañ koy sàbbaal mu ne waaye tamit mu ne kullun képp ku ne kat dëgg dëgg alima xam na salaatahu julli gi muy julli wa tasbihahu ak sabbal gi baal gi borom bi subhaanahu wa taala lañ koy defal julli bi ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la loolu kon moo tax sax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci maanaa salaat boobu ndax salaatu boobu naa bi nga xam ne moom lay am ndax xaqiqatul lughawiyya la wala boog xaqiqatul shar'iyya la waaye li nga xamante ne moom mooy li wér insha allahu taala maanaam buñu nee xaqiiqatul lugawi yàlla li muy tekki mooy ndax li muy tekki mooy ñëpp dañuy ñaan yàlla wala boog maanaam dañuy sàkku di jëkk jokk ci borom bi subhaanahu wa taala ak di jegeen ci moom wala boog euh, xaqiqa euh, shar'iyya la mooy ne dañuy julli comme ñun niñ ko xamee waaye ku nekk mu am façon boo koy defee bu boobaa li ñuy wax moom mooy ne ñoom ñëpp na am dañuy julli waaye julli gi ñuy julli moom mooy di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax ku julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na mboolem mbindeef maanaam kon te jokk na ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ci anam gi nga xamante ne moom mooy anam gi gën a màgg loolu kon moom mooy euh, li nga xamante ne euh, moom moo ci aju euh, ci bunt boobu ci wàllu boobu kon insha allahu ta'ala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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل